cheikh bi kii nee na li muy laaj daal mooy lan mooy taqwallahi dëgg-dëgg lan mooy ragal yàlla dëgg-dëgg alhamdulilah dëgg-dëggi ragal yàlla bi weesuwut rek lim digle li nga ci man lépp nga def ko ba ko sa kàttan yam li mu tereen rek nga bàyyi nga lépp te yàlla tax maanaam def ga ak bàyyi ga te yàlla tax booleeg lépp looy def lu nekk rek na ànd akuk seetlu maanaam na nga ca bàyyi xel sa boroom bu ca bàyyi xel doomu aadama yi maanaam doomu aadama bu la tax di def loolu nag kenn ku nekk mën nga cee natt sa bopp su fekkee ne da ngay jaamu yàlla moo xam julli la wala koor la wala asaka la wala dem màkka la lépp fexe ba ngistal mucc ca lu tax doomu aadama di ko def wala ñu koy rafetale noona loolu mucc ca xëy na julli di rafetal fekk mbooloo ma teew ci kanamam di ko xool moo tax muy rafetal waaye bu wéetee ci béréb du jullee na muy jullee ci kanam mbooloo ma kooku war na xoolaat boppam ndax ak ragal yàlla am des na yàlla taxul muy def bu dee kuy joxe fi sabilillahi la yàlla kese rek tax muy def saa bu nattoo boppam gis ne kii mu joxoon tey jii ëllëg mere na ko ci mbirum boppam moo xam ne mbirum àdduna la tax mu yëkkati loxoom ca kooka dootu ko joxal su boobaa yàlla taxatut abu bakar siddiq radiallahu taala anhu bi nga xamee ne dafa amul jege ñaareel ci mbokk boo xam ne moo ko loon ab dundam tuuma ji ñaaw jën tuumaaloon umul muminin aïcha radiallahu taala anha nit ñi di ca wax ca madina waajoojey ñuy wax mistax te abu bakar yoreeloon ko ab xuus ci biir wax ja di di di tuxal di tasaare rumeur ya ci nit ñi naan leen ay sa dugg na fii def na nii dafa nangam Abu Bakar yëg ko daal di dog la doxoon digganteem ak moom alxuraan dafa wàcc tere Abu Bakar loola ne ko yow kat ginnaaw yàlla rek a taxoon ngay def continuer di def lu rafet su ko defee yàlla dana def lu rafet jëmale ko ci yow waaye saa boo xamee ne yaa ngi def lu baax ba mu yaa ngi nga téye ko ngir nit li wér mooy yàlla taxula woon di def waaye nit ko moo taxoon ngay def su boobaa la nga defoon lépp sànku na bari na koy def ñu def ne yàlla lay defal fekk defalut yàlla nit rek lay gis mu saf ko mu di ko defal su ko safatul mu bàyyi rek fu ko mën a fekk kon nag ragal borom bi tabaraka tey jëf la ak i bàyyi yoo xam ne yàlla moo tax wallahu taala alam